salaasumiya wa arbaata ashar baabu nahyi anil xalifi bi maxluuqin kannabiyyi wal ka'bati wal malaa'ikati wassamaa wal aabaa wal xayaati war ruuxi war ra'si wa xayaati sultaan wa ni'mati sultaan wa turbati fulaan wal amaana wa hiya min ashaddiha nahya kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu béy son jotaay bii ñu génn chapitre bi nga xam ne mooy chapitre bu boobu lañ gisoon jeexal ko trois cent treize eh, doon wax baabu nahyi an man daxala baabu nahyi man daxala alay Abdullah alay ashru dhul hijja wa araada an yudahhiya an akhdhi shay'in min sha'rihi ba mu jeex benn xadis ba mu fa gisoon moo doon 1706 mu noonaat ummi salamata radiyallahu anha annaha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man kaana lahu dibhun yadbahuhu fa idaa ahalla hilaalu dil hijja falaa ya'xuzanna min sha'rihi wala min azfaarihi shay'an hattaa yudahhi walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis chapitre bi ci tegu muy chapitre 314 thalaathamia wa arbaata ashar mu ne baabu buntu annahi tere anil xii xii anil xii xii al xii alxalif tere guñ tere alxalif hmm? ngay waat bi maxluuqin ci koo xam ne dañ koo bind kees bind la am bindeef kan nabi comme bu yonent alayhi salaatu wassalaam wal kaabati ngay waat ci kaaba gi waat naa ko ci kaaba gi laa wax waat naa ko ci rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam waat naa ko ci seydina muusa alayhi salaam waat naa ko ci seydina isa waaw wal kaabati naa ko laa wax ci kaaba gi laa wax mu way mu ne tere guñ tere ngay waat di wax loolu ah wal malaayikati ak malaaka yi way waat naa ko ci seydinaa jibriilu way waat naa ko ci seydinaa azrailu waaye waat naa ko ci seydinaa mooy yooyu la lay wax <laughs> ruux gu mag galaa wax waat naa ko ci <laughs> la yee déedéet was samaa asamaan waat naa ko ci asamaan laa wax way wasamaa'i waat naa ci asamaan lii ma la wax dëgg la <laughs> mu ne lool lañ tere nga la wal abaa'i waat naa ko ci saa bàyyi waay waay bi yi laa wax waat naa ko ci saa bàyyi te lépp lu ma la waatal saa bàyyi ne loolu moom dëgg la ne la loolu lañ lay wax <laughs> wal xayaati waat naa ko ci dund ji waaw war ruuxi wala lañ waat naa ko ci ruux moo xam bu mag ba wala ruux <laughs> gi ñu wal ci nit ñeeg bépp waaw war rasi waat naa ko ci waaye la tête de waaye par la tête de ma mère nga lan loolu lay tere <laughs> way loolu boo yi way <laughs> par la par le ba mu wex su xëy su ba mu wex non loolu lay wax war rasi ak <laughs> di wax ci sa ab bopp <laughs> waxayaati sultaan ah waat naa ko ci dunduk l'empereur suñu buur bi ah wat naa ci dunduk buur bi wa ni'mati sultaan waay waay waat naa ko ci xéewalu ki nga xam ne mooy le sultan bi buur bi waaw wa turbati fulaan waat naa ko ci suufas Medina <laughs> ala sakin afdalu salaatu wassalaam waat naa ko ci suufas kaaba gi laa lay wax ne naan na wala sooy wala wa turbati fulaan waat naa ko ci suufas diw waaw waaw tu suufas benn laa nag loolu wal amaana waat naa ci kóolu tëgi waaw <laughs> waaw waat naa ko laa wax ci amaana gi muy kóolu tëgoogee amaana gi waat naa ko ci laa wax mu ne wa hiya tab yii nag ma mujjee wax min na nahyan bokk na ci yi nga xam ne moom lañ gën a taral ak ak tere waaw loolu insha buñ ci àggee dinañ ci ñëw waaw di waat gi mu wax ci hamaana ji moom am na xadiis bu muy indi mille sept cent neuf euh, yonent bi alayhi salaam di wax loolee waaye insha allah kon nii la tudde bunt bi mooy daal tere di waat ci leneen lu dul yàlla di waat ci mindeef waaw léegi nag ci biir masala yi dinañ gis léegi waat ci yàlla parce que waat ak zaatul aliya am na mooy li nga am da naan billaahi jublu ci yàlla mi nga xam ne nekk nekk yàlla waaye yoo xamante ne dangay ngay ci ay meloom ah ci melooy yàlla yi ngay jaar di waat ak loo xam ne yàllaa ko mooy yàlla mi bind loolu comme wa rabbil kaabati wat naa ci borom kaaba gi waaw wat naa ci bind Seydina Muusa <laughs> maa ngi waat di jaare ci bind ci bind Seydina Muusa ibnu Imraan <laughs> ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam waaw yooyu insha allah dinañ ci ñëw léegi fii al imaam mu indi fi ay xadiis mo indi fi ay ay xadiis yoo xamante ne nii moom la fi indi ah mais indiwu fi ay aaya quoi indiwul ci kanam buntu daal aaya ay xadiis la indi commencé ko xadiis mille sept cent sept jeexalee ko xadiis mille sept cent onze muy ñaata cinq cinq hadis muy commencé bu njëkk bi mille sept cent sept mu ne an ibni umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna allaha ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaa'ikum faman kaana haalifan falyahlif billahi aw liyasmut muttafaqun alayhi wa fi riwayatin fi as-sahih faman kaana xaalifan falaa yaxlifu illaa billahi aw liyaskut kon al imaam an-Nawawi mu commencé bi mu ne an ibni Umar mu ngi jële ci doomi Umar ji radiyallahu anhuma di sayyidina mawlaana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab mu ne moom de neen an nabi muy jële ci yonent saa alayhi salaatu annahu qaala neena mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam neena inna allaha taala yéen jaam yi déglu leen borom bi nga xam ne moo kawe tak kawe jógewut ci yéeg moo sori ba euh, euh, jomb lépp loo xam ne ñu xamul dara moom lañ koy jéem a waxal ta mu sori ko moom mee de yanhaakum mu ngi leen di tere dama leen di jottali yanhaakum yàlla moo leen di tere an taxlifu ngeen di waat bi abaa'ikum ci seen baay naan bi ab yi bi ummi waat naa ko ci saa ndey laa wax waat naa ko ci saa baay waat naa ko ci saa maam na nekk ku sell lool lañ lay wax nga naan <laughs> mu ne yàlla nee yàlla mu ngi leen di tere yéen jaam yi ngeen di waat ci seen baay yi faman kaana xaalifan képp koo xam ne nekk na di waat fal yaxlif buy waat na waat billaahi ci yàlla aw li yasmut wala mu tëj génn ma ñam mu noppi voilà waaw waatal ci yàlla wala nga noppi muttafaqun alayhi mu ne xadiis bi al imaamu al Buxaari waaye naka noonu taalibiin bi al imaamu Abul Xusayni Muslim ibnul Hajjaaji al Qushayriyu an Nisaburiyu rahmatullahi alayhi eh? Eh, eh, moom daal dina koy solo voilà léegi mu ne wa fii riwaaya am na benn nu ñu soloowe xadis bii fi saxiix yi nekk ci saxiix bi ba léegi yoo xam ne nii la fa ñëwee dane fa man kaana xaalifa képp koo xam ne nekk nga di waat waaw képp koo xam ne daa nekk di waat ah képp ku nekk di waat falaa yaxlif falaa yaxlifu maa ngi koy tere bu mu wadde illaa ludul billahi ci yàlla aw li yaskut wala mu noppi léegi kon laaj bi mooy est ce que ñoom ñaar dong ñoo kaa solo ñu ne la déedéet ñu ne la ñoom ñaar dong nekkuñu ñi nga xam ne ñoom ñoo kaa solo waaye ku mel ni al imaamu Malik solo woon na ko ci kitaabu nuzur wal ayman hmm? kitaabu nuzur wal wal ayman kitaabu nuzur wal ayman na ko noon imaamu Ahmad daal dina koy. solo hmm? waaye al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi ak ki nga xam ne mooy imaam an-Nasa'i ñoom solo nañ ko al imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala andi ko ci buntu yu bari comme kitaabu shahaadaat baabu kayfa yastahlif ak kitaabu manaaqibil ansaar baabu ayyaamil jaahiliya ak kitaabul adab baabu man lam yara ikfaara man qaala daalika muta'awwilan aw jaahila ak kitaabul aymaan wan nuzuur baabu laa tahlifu bi aabaa'ikum léegi bu ñu gisee boobu al imaamul Buxaari rahimahullah mu ne mu ne haddasanaa premier hadis di buntu boobu Abdullah ibn Maslama mu ne nettali suñu sëriñ Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Haarisi Abu Abdirrahmaan almadani albasari génn àddina deux cent vingt rahimahullahu ta'ala wa an malikin mu jële ci malik bi malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn amr ibn al-harith ibn ghayman abu abdillah al-asbahi al-himyari al-madani imaamu daaril hijrati gane àddina li nga xam ne mooy quatre-vingt-treize quatre-vingt jàpp quatre-vingt-quatorze génn àddina cent li nga xam ne mooy cent soixante-dix-neuf rahimahullah wax nañ la indi na ko ci Muwatta an Naafi' mu jëla ko ci Naafi' di Naafi' mawla Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab Abu Abdillah al-Qurashi al Qurashi Madani mawlaahum rahmatullahi alayhi génn àdduna 116 am na wuute ani Abdillah ibn Umar mu jëlee ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman al-Madani di saxaaba di doomi saxaaba génn àddina la 74 radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam adraka Umar ibn al-Khattab wa huwa yasiru fi rakbin yahlifu bi abihi voilà parce que hadith bi daa am lu ko waral mu ne yonent bi alay saa saam dafa daj Umar ibn al-Khattab waxul ab yi waxoon naa la araab yi loolu du problème tudd turu sa baay noonu jaar ci lool loolu du ñàkku teggin noonu la ñoom loolu lañ léeg-léeg dang ñu ne ab yi voilà mais loolu du ñàkk teggin mbiru aada la comme li ñu la ko yàgg a waxe mu ne sa yonent bi alay saa saam daa daj Umar ibn al-Khattab da koo dab ci benn convoi waaw léegi fekk Seydina Umar mu nga doon waat ci baayam naan bi ab yonent bi alayhi salaatu salaam ne fa qaala yonent salaatu salaam ne alaa inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaa'ikum man kaana haalifan falyahlif billah aw liyasmut voilà mu ne alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa neena alaa fatarñi leen nopp yi ma wax leen inna allaha borom bi tabaaraka wa taala yanhaakum moo leen aaye tere na leen an tahlifu ngeen di waat bi abaa'ikum ci seen bàyyi man kaana haalifan képp koy waat falyaxlif nawaat billahi ci yàlla aw li yasmut wala mu noppi voilà noonu la koy al imaamu hmm? al Buxaari yu indi imaam Muslim kitaabul aymaan baabu nahyi anil uh, al al al al mooy biñ la waxoon sànq uh, uh, al xalifu bi baabu nahyi anil xalifi bi gayrillahi taala voilà <laughs> waaw waaw. allah allah hmm? waaw foofu bon awli yasmut bi boobu indi nañ ko léegi hmm? léegi al hmm? abu husayn muslim ibnu al hajjaaji rahimahullahu taala rahmatan waasi'a mu indi ko kitaabu kon biñ la wax baabu nahi léegi mu ne ko haddathani Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn Sarh muy al-Misri euh, euh, al-Umawi mawlahum gane àddina 170 génn àddina 250 qaala Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn Sarh qaala haddathana ibn Wahb ma Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad al-Misri al-Faqih gane àddina 125 génn àddina 197 an Yunus mu jël ko Yunus ibn Abi Yazid Euh, Yunus ibn Yazid boobu ab ibn Abi Najjad al-Ayli rahimahullah génn àddina cent cinquante neuf am na wuute qaala léegi mu ne xaa taxawal wa haddathanii nettali ma keneen Harmala ibn Yahya bi Harmala ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi Abu Hafs àndandoo imaamu ash-Shafi'i al-Misri yu gane àddina cent soixante génn àddina 243 rahimahullahu taala qaala mu ne axbara ibnu Wahb ñu ñëwaat ibnu Wahb qaala axbarani mu ne ki ma xabaare man dong mooy Yunus ñëwaat na an ibni Shihab kon ñu jàll nag càll bi mu jële ji Abd Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaydillah ibnu Abdillah ibnu Shihab ibnu Abdillah ibnu al-Harith ibnu Zur'a ibnu Kilab ibnu Murra ibnu Ka'b ibnu Lu'ay ibnu Ghalib al-Qurashi az-Zuhri na 105 non 50 gànnaat na 125 an ibnu Abdillah mu jële ko ci abu abdillah ñi na abu ubaydillah génn am na la cent cinq am na hmm? an abiihi mu jëla ko ci baayam ne abdullah ibn umar gis nañ ko sànq radiyallahu anhu qaala mu ne sami'tu umar ibn al-khattab yaqul voilà fii mooy kon bu boobaa lële biñ jëloon musnadu abdullah ibn umar la bii musnadu sayyidina umar mu ne dégg naa sayyidina umar al-khattab bi al-khattab ibn nufayl al-uzza abu hafs amirul mu'minin génn àddina la 23 nekk euh, ki nga xam ñaareelu xalifa borom jaloore yu rëy yi yaqulu mu naan qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha azza wa jalla yanhaakum an tahlifu bi abaa'ikum mu ne dégg naa na Umar man Abdallah ibn Umar mu naan yoneen saa sallam nee na eh, bi da leen ngeen di mi nga xam ne moom moo tedd ta màgg ngeen di waat ci seen baay yi qaala Umar si nee sama bàyyi ne fa wallahi maa ngi waat yàlla maa xalaftu biha mundu sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha anha zakiran wala mu ne yépp nag ma dégg yonent bi alayhi salaam hmm? eh, daal di tere lii waatatuma hmm? ci loolee mu tere déppi moo xam dama ko fàttaliku ah ah wala may nettali kenn ko waat mukk waaw man moom boobu laa ko ba moom lii de moo war ku ne moom waaw mais dig tere nga naan moom di defaat après yooyu yëfi caaxal la yoo xamante ne il faut que nous réussissions quoi waaw waaw <laughs> waaw Quraysh dañu tàmmoon lool moo la Ibn ne qaala Rasulullah sallallahu man kaana xaalifan fala yahlif illa billah wa kaanat Qurayshun tahlifu bi abaa'iha fa qaala la tahlifu bi abaa'ikum waaw noonu imaam Muslim indi na ko noonu mu ne yeneen saa saa nee na kuy waat na waat ci yàlla mu ne waa Quraysh nag dañoo tàmmoon di waat ci seen baay yi yeneen tibaray saa saa nag ne leen déedéet kuy waat na nga waat ci borom bi tabaaraka wa ta'ala wala wala rek daal di nga daal di noppi loolu moo gën a sedd ci li nga xam ne moom ngaa liggéey waaw kon loolu mooy li nga xam ne lii. mooy li jaadu kon nii la ko al imamaani eh, ash-shaykhaani daal di indi hmm? rahmatullahi alay alayhima ah léegi eh, léegi nag bon li jëm nag ci hadis bi eh, mooy imaamu Nawawi rahimahullah par exemple bi nga xam ne kon lëkkaale mag suñu buntu moo yeneen saa sallam moo tere ne bu leen waat ci seen bàyyi inna allah borom bi yanhaakum moo leen tere kon loolu ñu gis ne baabu nahyi anil al al al al al al al al xalif ah di waat ci leneen loo xam ne du yàlla waaw ndax borom bee tere ne bu leen waat seen bàyyi fa man kaana xaalifan ba pare mu wax nan la ñuy def bi mu ñu teree mu ne kuy waat fal yaxlif billahi kuy waat na nga waat ci yàlla waaw aw li yasmut wala nga moy kon mayu la beneen possibilité moo daal imaam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah bi muy sharali ci al-Minhaj mu ne qaala al-ulama al-hikmatu fi an-nahyi an al-halifi bi ghayri llahi ta'ala anna al-halifa yaqtadi ta'zim al-mahlufi bihi wa haqiqatu al-'azamati mukhtassa billahi ta'ala fala yudahi bihi ghayruhu wala fala yudahi bihi wala fala yudahi bihi ghayra wa qad jaa an ibn abbas radiyallahu anhuma an an ahlifa billahi mi'ata marra fa asim khayrun min an ahlifa bi ghayrihi fa abur fa in qi fa in fa in qiila al hadith muxaalifun li qawli sallallahu alayhi wa sallam aflaha wa abiihi in sadaq fa jawaabuhu anna haadihi kalimatun tajri ala lisaan laa taqsudu bihi al yamin la tuqsadu biha al-yamin fa in qila faqad aqsama allahu bi maxluqaatihi ka qawlihi taala was-saaffaat waz-zaariyaat wat-tuur wan-najm fal-jawaabu inna allaha taala yaqsimu bima shaa'a min maxluqaatihi tanbiihan ala al-imaamu an-Nawawi mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nee nañ euh, boo am na luñ bëggoon def mais dañ koo xaw fàtte mooy nañ wax lii ba pare doo ci taxriij bi ba léegi xam nga kii dana daa dab Seydina Omar bu yoreen saa sam da koo dab loolu dinañ ci ñëw après nañ wax lii pour bañ a couper mais loolu ci taxrij bi lañ ko waroon a dugal mu ne boroom xam-xam yi dañ ne bu ngeen gisee eh, eh, eh, xariñ téef tax tax bi tax ñu tere di waat ci ku dul yàlla mooy parce que waat day wane ne ka kay waat ci moom da koo màggal te dëgg dëgg màggal dëgg dëgg ah kiñ ko jagleel mooy yàlla te kenn waru ko niru niru la ci loolu di ko fekk kenn fekk ko ci loolu waaw te kenn niru ci moom mu ne ñëw nañ jële nañ ci Ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne man ma waat ci yàlla téeméeri yoon yoo xam ne dama ci yam bàkkaar moo ma gënoon may waat benn yoon ci keneen ko yàlla fekk la may wax dëgg la waaw ba pare daal di ciy jub léegi nga ne wee xadiis bi boo waxee yeneen saa saam ka am na benn xadiis bu mu ne woon waaja kaw kaw ba laxa Ah, ah kaw kaw ba waat euh, euh, texe na wa abihi ah, in sadaq waaw wa abihi boobu du waat ñu ne déedéet loolu waatul ah hmm? waaw <laughs> waaw ñu ne loolu kàddu la goo xam ne laam nañu arab yi dañ doon waxe noonu mais jubluwuñ ci waat boo nee la waaye borom bi nag day waat ci leneen loo xam ne du moom ah wasfafaati malaaka yooyee wa zaariyaati ngelaw yooyee am ñu ne ngelaw yooyee ak malaaka leen di dawal wa tuuri le tour montagne boobee wan naj mi ah, biddiw ba wala garab gi nga xam ne amul pied kom yi nga xam day law borom bi waat na ci yëpp ñu ne loolu tontu bi mooy borom bi moom man naa waat ci mbindeefam yi lu ko soob tanbihan ngir leeral wane attirer attention jaam yi ci loolee solo gu mu am voilà léegi liñ bëggoon wax nii dañ ne hadis bi liñ ci bëggoon a wax mooy en fait lii ci benn convoi lañ ne woon quoi boo xamante ne nii wala <laughs> Seydina Omar nee na bayna ana raakibun asiru fi ghatatin ma rasulillah fekk Ibn Abbas boobu ci yoonu Ibn Abbas la boobu mu ngi ci musnadu Yaqub ibn Shayba Ibn Abbas jële Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Omar ne ko benn bés yoo xam ne dama ne woon doon dox ànd ak yoneen saa salaam ci benn xare lañ nekkoon lañ jóge woon wala lañ doon dem léegi bon ci la doon waat quoi <laughs> waaw waaw nee na mu ngay dox ci riwaayu Sufyaan ibn Uyayna jële ko ci Ibn Shihab mu ne boobu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sami'a wa huwa bi abiihi wa huwa wa abii wa abii <laughs> mu ne yonent bi alei saatu salaam dafa dégg Seydina Omar mu ngi waat ci baayam muy Xattaab <laughs> naan wa abi wa abi war naa saa baay war naa saa baay hein comme nii xadiis ba wax ne waa Quraysh dañ doon waat ci seen baay waaw <laughs> euh, am na ci yenn riwaaya euh, yonent bi alei salaam ne fanaadaahum yeneen tubaab saa saab woole rasulullah saa salaam ne leen ala inna allah yanhaakum an tahlifu bi abaa'ikum yëg leen ne borom bi tere na leen ngeen di wàcc seen bàyyi ah. am na boo xam ne moom moo ko nettali waaye loolu mursal la mooy Ikrima jotewul Seydina Umar waaw waaw fekk mu ne Seydina Umar damaa doon wax ak ay nit am lu ma leen di wax fekk mooy ci convoi bi fa qultu la wa ma ne leen déedéet waat naa ko saa baay mu ne ma dégg benn waaye sama gannaaw naan laa taxlifu bi abaikum waaw nee na ma dégg aji wax bu naan bu leen waat ci seen bàyyi faltafattu Umar ne Seydina Umar radiyallahu anhu ne ma geesu fayda rasulullah ma gis ndawal yàlla saa sam yaqulu mu naan ma law anna ahadakum halafa bil masihi halak wal masihu xayrun min abaikum <laughs> nee na yonent bay saa ne ma bu kenn ci yéen hmm, bu leen waat seen bàyyi ma tourné mu yonent saa salaam mu ne ma ku kenn ci yéen waatoon ci almasih muy Isa ibn Maryam alayhi salaam day aw ko te almasih moo gën seen bàyyi ngeen di waat yéen <laughs> kon loolu mooy ala awla wa ahra lool kay à force yori <laughs> yéen ngeen di waat ci seen ci ah waaw al imaamu Tirmidhi soloo na ci beneen wàll comme li imaam imaam al-Hafiz mu ngi tudd lii la bi muy sharh hadis bi mu jële ci Ibn Umar mu ne dafa dégg. Eh, benn waay naan laawal kaaba te loolu dina ko indi imaamul kii dina ko indi an-Nawawi dina ko indi fii waaw dina ko indi ci suñu bunt bii ñu nekk waa ji di waat eh, ci kaaba gi quoi laawal kaaba mooy xadiis mille sept cent onze eh, Ibnu Umar ne ko ne ko non bul bul waat ci leneen lu dul yàlla de waaw ndax dégg naa Rasulullah sallallahu alayhi muy wax ne man xalafa bi ghayrillahi faqad kafara ashrak waaw képp koo xam ne war na ci lu dul yàlla kooku weddi na wala def na ak bokkaale waaw def na lam def ak xeetu kéeféer la wala bokkaale na waaw léegi loolu euh, boroom xam-xam yi nag bu ñëwee ci xadis bopp dinañ ci na taxaw lii lépp di wane kon tere bi nga xamante ba pare mu ne boo ko manul waatal ci yàlla walla nga noppi waaw kon loolu la quoi waaw léegi Eh, al imaam al haafiz ibn Hajar ginnaaw bi mu tuddaatee li imaam an-Nawawi waxoon ne li boroom xam-xam yi nag di wax ne li tax ñu tere di waat ci leneen lu yàlla loolu bi mu ko waxee ba pare mu ne wa laakin waaye qad ittafaqa al-fuqahaa ala anna al-yamiina tan'aqidu billahi wa zaatihi wa sifaatihi al-'aliyya waaw ah, mooy waaye boroom xam-xamu fiqh yi daal di nañuy d'accord que ne dëppoo nañ ko ne du ne billahi kese moo mën a dox wala yooyu mooy mais man nga waat ci meloo yàlla yi billaahi wa zaati yi ak nekk nekku yàlla waaw mooy wat naa ci nekk nekku yàlla loolu mën naa nekk wa sifaat yi ak meloom yi al aliya yu kawe yi ndax loolu lépp borom bi lay lay lay lay lay dellu waaw te loolu ay meloom la mu ne waxtalafu waaye wute nañ fi niqaadiha bi ba'd sifaat yi ci yenn ci sifaat yi waaye loolu en général mooy lu mën a nekk la voilà hein mu ne wa amal yaminu bi ghayri dhalika faqad sabata al manu fiha mu ne kantaan ak di waat lu wuteeg lii waaw waaw mooy man nga ne bi rahmatillahi comme loolu lay wax yërmande yàlla mooy loolu la laan la am nañ oo xam dañ ne loolu euh, euh, euh, mën naa nekk am ñoo xam ne wute nañ fi yenn yi waaw waaw loolu noonu barke yàlla laa wax <laughs> waaw <laughs> yooyu <laughs> <laughs> waaye waaw mais mu léegi nag mu ne kantaan ak en dehors lii nag moom mooy loo xam ne moom du yàlla du meloom wala loo xamante ne yàllaa ko ba parce boo nee rabbul kaaba mooy yàlla la mooy ci bind kaaba gi boroom kaaba gi waaw wat naa ko ci boroom asamaan ak suuf loolu lépp c'est la chose mooy yàlla la waaw kan moo taxaw naan moom moom asamaan ak suuf <laughs> kenn yabaateegul moom ngir wax loolu waaw xanaa Firawna moo doon xaw a wax lool waaw naan yaa naan gaa yi alaysa li wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun naan yéen waa yéen waa yaa ayyuhal mala yéen mbooloo est-ce que man du man maa moom nguuru Égypte cette terre te dex yi ngeen di gis Nil ak ses confluents ses dañuy taw ci sama ron ci sama ndigal man Firawna Firawna ka man a kàcc yow bi nga fiy juddu sa bàyyi fi la ñu fekk niil bi mu ne moom la moo tax a Cheikh Kishk <laughs> rahimahullah ne fa ajrahu Allahu min fawq <laughs> dane mbir yi day daw ci suufam borom bi jël ndox yooyu dawal ko ci kawam labal waaw <laughs> kon mu ne kantaan ak wa amal yaminu bi ghayri dhalika kantaa nag al imaam al xaafis di waat ci lu wuteeg nag yàlla ak yooyu moom faqad sabatal manu fiha moom sax nan ak tere buñ ko tere wa halil manu li tahrim léegi nag est tere gi yoneen saa sam tere lii mooy daa xaram wala déet mu ne qawlaani ñaari wax indal maalikee ci maalikee yi rahmatullah alayh ka kaza mu ne ni que nii qaala la wax ibnu daqiq al iid al imaam daqiq al iid rahimahullah mu ne wal mashhuur indahum li gën a siiw ci ñoom mooy al karaaha dañ mu ne wal xilaafu waaye wute bi aydan hmm? mooy ñenn ñi dafa xaram ñeneen ñi wal xilaafu aydan waaye ñoom dañu def précision dañ ne mais à condition que bu boobaa du da nga koy jox màggal comme ni ngay màggale yàlla loolu moom ko def moom yow de toute façon loolu ak ak ak ci xaram laa ngi ci lu xaram voilà mooy loo xam ne lu ñu war a màggal la ku war a màggal comme am yonent mais nga wàcc moom pas comme en tant ku lay témoin wala fekke na wala wa mais nga maag alxuraan sànk rek yonent la waaw loolu loolu euh, bon ak day wa am fa yàlla mais pas ngay waat que ne moom moo comme comme si yàlla déedéet waxuñu loola mu ne kon li gën a siiw ci ñoom mooy karaaha wal xilaafu mu ne wuute gi aydan indal xanaabila boo demee ci xanaabila yi rahmatullah alayhim am na wute bu mel nii mooy da diggante daa xaram ak dañ koo si mu ne laakin waaye al mashhur indahum li gën a siiw ci ñoom mooy at tahrim que loolu daf xaram ñoom dañ ne noonu loolu daf xaram mu ne wa bihi te ci daa xaraam gi jazama la dogu al-zahiriya mooy ulama az-zahir ahlu az-zahir muy zahiriya yi rahmatullah alayhi moo ne wa qaala ibnu Abdil Barr al-imaam ibnu Abdil Barr rahimahullah nee na laa yajuuzu waru al alxalifu di waat bi ghayrillahi bil ijmaa ci lu dul yàlla ci ijmaa imaamul xaafiz nag ibnu ibnu Hajar mu ne waru wa muraaduhu bi nafyil jawaaz al karaaha ah mu ne lim jublu nag mooy ci tere. kene man da nekk mooy alkaraha am moo gën yaatu min at-tahrim wa at-tanzih rek lu ñu euh, xaraamal ak lu ñu sit noonu kese fa innahu ndax moom qaala fi mawdin axar moom imam ibn abdul wax na feneen ne ajma al ulama an ala anna al yamin bi ghayri allah makruha anha kene di wàcc leneen la dul yàlla lu ñu sib la lu ñu tere la la yajuzu warul mooy lu ñu xaraamal daanaka la gën a jege li ahadin al biha di wàcc leneen la dul yàlla mu ne wal xilaafu wuute bi mawjuudun ba léegi am na inda Shaafi'i ci Shaafi'i yi mooy est ce que dafa xaraam wala dañ koo sit mu ne lu rax min ajli qawli Shaafi'i ndax waxu imaamu Shaafi'i seen sëriñ bi ne axsha an yakuna alxalifu bi ghayri llahi ma'siya mu ne man damay ragal ne di wàcc leneen lu dul yàlla loolu ragal naa ne ab bàkkaar lay doon waaw mu ne fa ashara bi taraddud loolu mel ni day wane ne ah da cee mooy mbir mi daal dog wuti wa jumhuru ashaabihi mu ne li ëpp mbokkam yi ñoom mooy Shafi'i yàlla annahu li tanzih keneen mooy dañ koo sit wa qaala imaamul xaramayni mu ne al imaam al moom al dane al mazhabu al bil kara mooy dañoo dogg ne dañ koo sit mu ne waj azama ghayruhu bit am ñeneen ci ci Shafi'i yi ñoo xam ne kurul moom dañoo dogal daal di def teqantal fa in i'taqada bu dee daa fas waa ji waat fil maxluufi fii ki muy waat min at-ta'zimi ci màggal maa ya'taqidu fi la harama alxalifu bihi wala xurima alxalifu bihi te loolu lañ doon a sànq bu dee ki muy yàlla comme am am malaaka wala ab yonent wala nit ku sell ah, loolu bu dee moom da ko ni mu màggale yàlla la ko màggal loolu la fas loolu day xaram ci moom waaw mu ne wa kaana bi dhalika al i'tiqad kaafira le fait mu fas loolu ci xolam loolu da koy def yéefir parce que mu ngi bokkaale yàlla ak keneen mu ne wa alayhi yatanazalu alxadis mazkur ci kaw noonu la ñuy wàcc xadis bi ñu tudd wa amma ak ndaal ida xalafa bu dee daawal bi gayrillahi ci leneen lu yàlla li i'tiqaadihi ndax fas ta'zima li mu fas mooy ta'zima màggal almaxluuf bihi kamuy waat comme ab yonent ala ala ma yaliqu bihi la yell ci moom min at-ta'zim ci màggal fala yakfur bi daalika loolu du ko def yéeféer wala tanaqidu te tamit du fasu yaminuhu mooy bu waatee ci lool loolu moom yam <laughs> faat waatam waaw waaw mu ne qaala al-Maawardi kanta al-imaam al-Maawardi rahimahullah dan laa yajuuzu ci yellut li ahadin ci kenn an yaxlifa muy waat ahadan an an yuxallifa bi ghayrillah kenn warul mu naan diwee eh, waatal ci keneen ku dul yàlla la bi talaaqin comme ab juge naan waa ji eh, waatal waa ji war a waan mu ko waatal ci sëriñ diw mi nga xam ne moom lañu ñu màggal fii wala ab yonent sàngam mu ne loolu jaaduwul kenn di ko def moo xam ci fase la ab goreel wala itaqid wala nazar wala ab nizar wa ida xalafa alxaakimu ahadan bi shay'in min zalik wajaba azluhu li jahli mu ne bu dee ab juge moo wat waatloo kenn ku muy juge ngir xam ne dëgg la mu naan ko waatal ci yonent sàngam wala sëriñ sàngam kooku dañ koy li war dafa obligatoire ñu daal di koy destituer juge boobu ndax ñàkk xaman dara lii la imaam alxaafis na xajar wax mais dañu naan affaire bi wala ilmu indallah li gën a dëgër ànd ak xadiis mooy dafa xaram voilà waat ci leneen ci yàlla dafa xaram parce que yonent bi saa saa boo dafa leer waaw borom bi moo leen tere ala inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaa'ikum man kaana xaalifan falyahlif falyahlif billah waaw kuy waat na nga waat ci yàlla borom bi mu ngi leen di tere ngeen di waat ci seen bàyyi gis nga ñu waa yële voilà même bu dee mursal la imaam al mu ngi naan boo boolee day dëgër kër yéen al moo bu ku moo gën seen bàyyi te ku waat ci moom al te moo gën seen bàyyi waaw waaw yeneen saa salaam bu nee bu leen waat te ma suñoo dégg muy waat ci leneen lu dul yàlla waaw ay wa abihi yooyu loolu jubluwu ci waat comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee sànq imaamu Nawawi wallahu taala alam yi di ñëw jël xadiis bi ci tegu muy xadiis mille sept cent huit insha allahu taala wallahu taala alam